ñu ngi woon nag ci li al imaam al imaam an-Nawawi yaa ngi fàttale ko loolu li nga xam ne moom la al imaam an-Nawawi raxmatullaahi alayhi daldi woon wax te ñu ko doon gis ci al majmuwa bi nga xamante ne ci lay sharaas téere imaam al Shayrazi téere imaam al imaam Abu Isxaaq ash-Shayrazi ash-Shaafi'i ñu ngi woon ci côté yëkkati loxo ci ñaan lan moo ñu ci dugaloon mooy xadiisu seydina abu muusa abdallah ibn qays eh, radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ci la doon nettali gazwatu awtaas keroog ni aleyhi salaatu wassalaam yónnee ki nga xam ne mooy bayte xam di eh, abu amir al ashari nekkoon frère frère baayam léegi nag mu ne woon keroog bi muy génn àddina ci xare bi daf ko yóbbante ay kàddu ngir mu wax ko aleyhi salaatu wassalaam kàddu yoo xamante ne nii mooy mu ñaanal ko njéggal boroomam bim mu demee wax ko ko fekk alayhi salaatu wassalaam tëddoon ci benn laltu boo xam ne ba def na ay jeexital ci yaram wi alayhi salaatu wassalaam mu daldi koy ñëw egge ko li nga xam ne moom la ko bàyyite xam bi daldi yónni mu daldi koy wax aleyhi salaatu wassalaam léegi nag bi loolu amee ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi laaj ndox daldi laaj ndox ñu indil ko mu daldi jàpp bi mu jàppee ba pare mu yëkkati loxoom yi di ñaanal ko njéggal boroomam allahumma ighfir li ubaydi abu aamir waj'alhu yawma alqiyaamati fawqa kathirin min annaas min xal min xalqika seydna abu eh, muusa mu ne man bi ma déggee yonent mi aleyhi salaatu salaam di ñaan lool ma ne ko ah yonent mi salaatu salaam man it boole ma ci waay mu ne allahumma ighfir li abdallah ibn qays dhanba wa adxilhu yawmal qiyaamati mudxalan karima Allah <laughs> léegi nag eh, ñun nag foofu lañu woon lool moo ñun ci wàllu wi ñu nekk di masalaay yëkkati loxo ci ñaan en dehors de en dehors de lan de julli waxoon nañ la ci biir julli loolu masala yu dinañ ko def bu ñu gisee bu ñu gis masalatul istisqa ñaan baaw naan wala salaatul istisqa du tout le temps nag julli lay doon waaw ndax xadiis yi imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi doon tudd bi passé gis nga Seydina xadi eh, Seydina mu tuddati eh, Anas radiyallahu anhu bi muy nettali bi muy nettali li nga xamante ne mooy kaw kaw bi bi mu ñëwee fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam ci kaw minbar bi mu ne ko halakatil maashiya waaw euh, yonent bi aleyhi sa salaam nag suñu jur ji alku nañu de suñu jur ji alku nañu léegi nag ñaanal ñu yàlla yoon yi yàqu na xàmmeetuñ dara waaye bekkoor bi yàq na réew mi ay waaye kon yonent bi sa salaam yonent bi sallallahu alayhi sa boroom ñaanal sa boroom mu daldi ñuy génne ci bekkoor bi ñu ne yonent bi sa salaam daldi yëkkati loxoom daldi ñaan hmm? gisoon nañ loolu mu yëkkati loxoom daldi ñaan mu taw waaw muy taw di taw ba beneen vendredi bi agsi hein kaw kaw bi ñëwaat ne nag yonent saa salaam nag affaire bi daa ëpp <laughs> ah halakatil maashiya fee moom dañ doon bekkoor bee leen doon rey tey moom ndox mu bari mi la <laughs> ay waaye suñu yoon yi ndox yi yàq na ko waay yonent saa salaam ñu ne kon léegi mu ne xawaaleyna suñu boroom ñu ngi lay ñaan mbir mi kon nga randal ko mu dem ci montagne yi ak doj yi ah, mu daldi ñaan ñu yóbbu ko ci doj yi kon ah. <laughs> léegi mooy gis nga baaw naan googu mooy yonent bi aleyhi salaam ah lan la def est-ce que dafa dafa taxaw ñaan waaye dàqul ne am na julli tamit goo xam ne dañ koy def mais yooyu insha allah bu ñu agsee ci masala yi jëm ci yooyu bu soobee yàlla des na ko gis insha allahu taala léegi nag ñu ngi ci doon gis li imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi doon wax am ci al moom pour wane ne ñi nga xam ne soit dañuy ne kenn du ñaan moom bon nekk fi di ñaan euh, di tàllal loxo non lu dul ci istisqa waaw loolu mu bëgg leen wax ne nag mbir mi du noonu waaw te Seydina sëy naa Anas bi nga xam ne comme niñ ko gisa woon comme ni ñu ko gise woon loolu tekkewul benn yoon que benn yoon que loolu que ne yonent mi aleyhi salaatu moom gisu ko Seydina Anas mu yëkkati ñaari loxoom yi di ñaan ba poqataan yi weexaayu poqataan bi di feeñul al-istisqa loolu wanewul ne euh, kon bon loolu ce qui veut dire euh, kon euh, ci boobu rek nee na moom ci loolu rek la gis mu yëkkatee noonu mooy loolu dafa am luñ koy interpréter comme l'imam an-Nawawi waxoon rahmatullah alayhi ne waaw mooy Seydina Anas loolu la mës a gis lu tollu noonu mu yëkkatee lu tollu noonu wala sinon moom daa waxe xam-xamam waaw te keneen gis nañ leneen waaye gis nañ ne Seydina Anas ci boppam gis na leneen ndax moo ñu fi nettali xadiisul qurra keroog bi yonent mi alayhi salaatu salaam doon ñaanal doo bàyyi xam bi walla Haram ibn Milhan ñi nga xam ne ñoom la waa Najd faatoon ñoom ñi nga xam ne ñoom la waa Najd faatoon euh, moom moo ñettali lool ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa yëkkati loxoom doon ñaan ak yeneeni xadiis yoo xam ne kon loolu tekkiwul ne Seydina Anas loolu la ci jublu woon léegi nag ñu waroon a ñu ngi woon kon ci xadiis yi imaam An-Nawawi doon indi ngir dëgërël loolu hein ngir dëgëral loolu mu ne kon moom imaam An-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alayhi ash-Shafi'i fi sharh al-Muhadhab muy sharh al-Majmu' ñu ngi woon xadis bii lañ lañ yemoon gisoon bi ñu mujj woon gis mooy xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi muy tudd pour léegi ba di indi dalil yi wane ba léegi kene ñaan yëkkati loxo en dehors de julli di ñaan loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw léegi wa abi hurayra loolu gisoon nañ bi mooy bi muy tudd euh, mooy bi ne sax imaam muslim wa dhakara rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samaa ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajaabu li dhalik loolu gisoon nañ bi gisoon nañu tamit xadiis seydna Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi bi seydna Abu Bakar radiyallahu anhu bi ko seydna Bilaal dikkalee ne ko dooñu duma iqaam nga jiiteem comme que Yonent bi sallallahu alayhi dafa demoon ngir yëwanali ji diggante ay mbokki jullit yoo xamante ne nii ci waa banu Amr ibn Awf ci waa ahlul Madina ba mu ñëwee yonent mi alayhi salaatu ak si fekk ñuy julli ñuy def signe abu seyna abu bakar radiyallahu anhu doonu doon gestu mais bi mbiri insister mu gestu gis yonent mi alayhi salaatu ci biir sàppe si mu def ko siiñ ne ko yemal sa place mooy continuer julli ji nga jiite mu yëkkati loxo yi ci kaw sant buur yàlla kontaan ci li nga xam ne lool la ko alayhi salaatu wassalaam digal waaye nag teewul mu daldi wane mooy mu reculer pour yonent bi alayhi salaatu wassalaam jël place beneen bi mujj woon gis bi ñu nga xam ne nag moom lañ mu jëwoon a gis ci ensemble xam mooy xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ummul mu'minin as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu ta'ala anil jami' bi mu naan ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yad'u rafi'an yadayhi yaqul innama ana bashar fala tu'aqibni ayyuma rajulin minal mu'minina aadaytuhu aw shatamtuhu fala tu'aqibni fihi mu ne moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha zawji rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne gis naa ndaw yàlla li yad'u di ñaan raafi'an eh, xaalam nekk waaw loolu mooy loolu xaal la jumlatun ki eh, ki yad'u rafi'an lool mooy xaal rafi'an xaal waaw mooy te etaawam te xaalam jamono ji ma koy gis mu ngi yëkkati ay loxoom di ñaan naan innama dëgg-dëgg man ana man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam bashar mbindeef laa waxoon nañ la huwa basharun laysa kal bashari te lool ñépp ko xam lu dul man amiya koo xamante ni dafa silmaxa silmaxa xol ndax suñu boroom nee na innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur li dëgg-dëgg innama taamal absaar dëgg dëgg dëgg dëgg li nga xam ne mooy mooy mooy silmaxa du bët yi de innama innaha la taamal laa du al absaar bët yi kii euh, mais li nga xam ne mooy gumba dëgg-dëgg mooy al qulub fi sudur xol yi ñooy mooy loolu mooy silmaxa ak manque de kooku mooy buur yàlla dafa rocc ci xolam clairvoyance wala iyaadu billah aadana allah min hada ñooñu nag feebaru xol yee leen dal alxat mook xat mook kat mook gishawaat marat lépp leen dal wala iyaadu billah mu ne moom alayhi salaatu wa kon man mbindeef laa falaa tuaqibni yal na bu ma conséquence al ayyuma rajulin bépp góor minal mu'minina ci julli jullit ñi aadaytuhu dama ko lor aw shatamtuhu wala ma ŋàññ ko falaa tuaqibni fii yal na bu ma conséquence lool wala waxoon nañ la gisoon nañ ko ci bunt ba imaamu muslim ibnul hajjaaj bi surah yi def bi nga xam ne ci la doon wax naan yonent bi alayhi salaam ahdaka mooy pacte bi nga xam ne moom laa am ak yow bi nga ma tëralal këne yooyu yépp may kii que diñ leen ko soppil def leen ko eh, doo ma ko jàpp defal leen ko yërmande ak jag jege la yawmal qiyaama la diñuy gis tarjama sayyidina wa mawlaana Muawiya ibn Abi Sufyaan léegi nag nga war a mu ne waan Abi Hurayra ba léegi saaxibul majmuu imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ba léegi kon muy indi masalaam yëkkati loxo ci ñaan en dehors de julli mu ne wa an abi hurayra te jëli ci abu hurayra radiyallahu anhu abu ki li gën a siiw ad-dawsi waaw abu hurayra allah euh, gisoon nañ tarjamaam gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna ci xaybar fin wu xaybar annahu qaala nee na istaqbala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alqiblata wa tahayya wa rafa'a yadayhi wa qaala allahumma hdi dawsan wa wa'ti bihim allah beneen mu ne déglul beneen mas beneen tegtal buy wane ne yëkkati loxo ci ñaan en dehors en dehors de julli yëkkati loxo ci ñaan loolu sunnaay yonent bi alayhi salaam la koy wane seydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne istaqbala rasulullah alayhi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaam dafa dëgmal dafa jublu penku bi al qibla maanaam penku bi qibla bi loolu kii la nu mu tudd boo mbir la boo xam ne chaque li ma ciy juum dafa bari tàmm gi mag làggi làggi woon ci xam nga Sénégal boo fa nee xibla bi penku la la féeti loolu moo tax mais du du penku ak ah xibla la <laughs> voilà <laughs> voilà ku ci ku ne France moo xam nga ne penku bi nawul xibla non xibla bi du penku ça dépend fan nga ne léegi mooy manu fa ne léegi xam nga waa ji nekk Syrie mos boo ko nee penku la xibla bi féete kooku mooy loolu affaire kii la mais xibla la mu dafa jublu xibla bi yonent bi alayhi salaatu salaam wa tahayya mu waajal Allah nan ndax boroomam lay lay ñaan wa rafa'a yadayhi mu yëkkati moom sallallahu alayhi ñaari loxoom yu tedd yi wa qaala ne allahumma hdi dawsan waati bihim ne suñu boroom ay sama borom allahumma waaw ihdi dawsan yàlla na nga gindi waa daws wati bihim te yal na nga leen indi ñu fekk si ma fii bokk ci délégation yi ñëw di jébbalu si di tuub si di dugg ci lislaam <laughs> euh, xam nga euh, hadis bi gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama am na benn mbokk Abu Hurayra ak Tufayl ibn Amr mais <laughs> nag mais yàgg na de non lii yàggal lii début si rabi la woon mooy bokk na ci njëkk dugg ci lislaam jégoon <laughs> Daws <laughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam ko waaye ñaanal yàlla waa Daws ne allahumma hdi dawsan wa'ti bihim waaw yoo buur yàlla yàlla na nga gindi waa Daws te indi leen kon benn ngoog nan la de istaqbala al qibla wa tahayya am waajal wa rafa'a yadayhi loolu mooy istidlaal bi foofu lañ ci soxla woon mu yëkkati ay loxoom moom alayhi salaatu salaam di ñaan mu ne beneen dalil ba léegi man imaam an-Nawawi ci sharhul muhazzab di al-majmu' Jaabir di wane ne ba léegi yëkkati loxo ci ñaan dafa nekk loo xam ne farata la ta mooy as non pas farata la sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam la ta mooy asl mooy cosaan bi wa an Jaabir radiyallahu ta'ala anhu annahu anna Tufayla waaw kay Tufayl ibn Amr ngoog qaala linnabi sallallahu alayhi wa sallam hal laka min hisnin hasinin wa mana' wa dhakara al-hadith fi hijratihi ma'a sahibin lahu wa anna sahibahu marada fa jaza'a fa jaraha yadayhi fa maata fara'aahu Tufaylu fil manaam faqaala maa fa'ala Allahu bik faqaala ghafara lii bi hijratii ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala maa sha'nu yadayk qaala qiila lan yuslaha minka hmm. maa afsadta min nafsik fa qassaha Tufaylu radiyallahu anhu ala nabiyyi ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala allahumma wali yadayhi faghfir rafa'a yadayhi allah xadiis bi gisoon nañ ko tamit walillahi alhamdu wal minna eh, mu seydna jaabir bne abdillah ibn amr bne haram radiallahu anhuma mu ne anna tufayl bne amr muy seydna tufayl moom waxoon naa la bokk na ci njëkk a tuub fële ca Makka fekk fa yonent mi aleyi salaatu muy door a woote radiallahu anhu dafa wax yonent mi aleyi ce que mooy temps yooyu yonent mi aleyi salaatu salaam soxla kan moo koy accueillir ci réew yi ngir mu mën a rawale diineem jamono yooyu la woon mu ne dafa mooy fekk mu ko doon naan ko pour ngir foo xam ne fa lay dem ngir man faa laq mu naan ko est-ce que hal laka fi hisnin hasinin wa mana ne ko est-ce que bëgg nga forteresse boo xam ne une forteresse bien fortifiée xaw ma ndax jub na ci français am déet mais daal <laughs> bon foog naa xam ngeen li mu bëgg a hisnin daal hisn mooy ab ab forteresse hasim mooy boo xam ne c'est bien gardé une forteresse bien tenue voilà bien tenue bien gardée waaw léegi wa manaa ak foo xam ne mooy dalay aaruwaay la boo fa newee vraiment yaa ngi en sécurité na ci kuffaaru Quraysh yéeg yaay xeex l'islam léegi mu tudd xadis bi ci gàddaayam moom Seydina Tufayl ibn Amr ak benn waayam boo xam ne dafa ñëwoon mu new ne wa anna saaxibahu marida këne xaritam bi dafa dafa kii woon dafa dafa feebaroon fa jazaa bi léegi nag mooy mu ñàkk mën a muñ mbir mi daal feebar bi metti ci moom ba mu dem daal mooy mu saalit rek jasan mooy koo xam ne dafa dem ba muñ gi den ci moom waaw mooy daal neewtu fa di muñ fa jaraxa yadayhi mu daal di gaañ loxoom yi mooy mu dagg leen waaw parce que dafa dagg leen fa maata mu daldi faatu mu daldi faatu léegi nag mu ne fara ahu tufaylu fil manaami sëy na tufayl ahet lii xam nga benn guerre la woon ah biñ ko gaañee way affaire yi daal metti metti metti mu jekki bon daldi leen dagg ko waa loxo yi fooga tamit day soulager affaire yi mu dagg ko far jaare fa génnaa dina léegi nag Seydina Tufayl daal di koy gis ci gént fa qaala bi mu gisee xaritam bi ci gént bi radiyallahu anhu mu ne ko maa fa'ala Allahu bik ci biir gént bi mu ne ko mais xarit dafa gaañ loolu mooy wane gis nga takkoo woon nañ parce que loolu loolu ñi nga xam ne seen spiritualité dafa kawe te seenu àndandoo yàlla kese tax ñooñu seen jóge ci àddina rek taxul seeni relation dagg ci noonu buur yàlla da leen a may beneen canal boo xamante ne man nañ fay discuter man nañ fay waxtaan loolu nag da koy jaar ci bari ci aalamul xayaal googu ci wàllu li nga xam ne mooy gént waaw boo xam ne mbir yi nag day nekk loo xam ne foofu day reyal ci mooy réalité virtuelle waaye c'est virtuel mais c'est réel ñu man fa di waxtaan ak yooyu yëpp am na sax ñu ñu gën a kawe foofu ñoo xam ne moom moo wala lool sax jaru ko en tout cas mooy seenu àndandoo euh, te ku ñuy àndan tamit te yàlla tax yàlla nañu yàlla defal loolu mooy koy ànd nit daal yàlla tax waaw bul xool est ce que tey nii la mel weex na tey ñuul la suba kii waat loolu yépp parce que yow buur yàlla ngay jëflanteel à travers kooku waaw bu la wanee affaire loo xam ne mbégte kese lay nekk seen diggante nga xam ne buur yàlla mooy manifester à travers moom ci wàllu jamaalam waaw taar taaram taaraayam moo mooy ne yu neex yi may jëlee ci sama xarit boobu ma nekkee ñi may kontaanee ak yooyu mais nag metti ba xam ne buur yàlla mooy manifester à travers moom ci wàllu jalaalam sa majesté loolu boo ko xamee noonu moo tax yooyu gis nga boo ko xamee noonu loolu moom boo ko xamee wallahi doo mer doo doo mero kenn ndax loolu boobu daal booy mer mooy sharia lañu xotti voilà loo bëgg-bëgg nit ki nag bu defee luy xotti sharia da nga koo war a mere ndax li mu def mais pas mere ko en tant que doomu aadama loolu la kii doon alayhi salaatu wa salaam moom la leen imaam al-Ghazali doon wax keroog ci wàllu nan la ñuy xeexe contre namima mooy dangay ngay bañ waa ji wa an yubghidahu nga bañ ko ndax li anna li anna namaama baghidun 'inda rabbi ndax kooku gu yàlla bañ la foofu mooy ko xam ne jëfam yàlla apprécié wu ci dara ci loolu waaw ci cadre boobu kon mooy bu bu bu xaritoo gi dëggoowee te yàlla tax ñooñu duñ bokk ci al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al li alxuraan naan al axillaa gis nga yawmal qiyaam nekk leen fa rek naan copinage ci àddina bi copinage yoo xam ne dara lalu ko lu dul intérêt personnel hein rawatina nag bu dee nag mbir mi da ngeen ci xam nga loolu moom mooy gën a grave que bu dee ne parce que mën nga xaritoog nit ngir lan yenn sa commerce baax loolu kenn xaraamalu mais li bon mooy ku xaritoo boo xam ne yéen di leen di yóbbu daanaka mooy sa xarin quoi ngeen nekk di def ay ay tooxi doona ay bakkaar yu rëy waaw ku nekk di ci conforté jàmbur moroom ma ñooñu bàyyi leen bañ dem ci seen borom ñooñu ñoo naroon problème voilà loolu nag mooy problème bi bu àggee foofu nag au secours au problème am na ñooñu nag buñ deeyee ci noonu mooy ñi ngay gis ci suuratu qaaf wa qaala qarinuhu rabbana maa atghaytuhu gaay bi dañu fa nekk di di di di di ku nekk naan diw la naan borom bi kii moo tax ma sànku de nga naan kaa mukk waaw waaw kii daal moom laa doon laa doon topp saa bu man masoon a dara def lu baax mooy ñëw génn ma ci waa ji ne ko mukk rabbanaa yee suñu borom maa atghaytuhu man beewloo ma ko de walakin kaana fi dalalin mubin dafa newoon ci sànkute gu rëy topp ba kanam kese d'après ñëw ne man waaw moo tax iblis mi allahin sax loolu lay wax gaa yi waaw eh maa ana bi musrixikum wala wala antum bi musrixi man daal defuma lu dul dama leen a woo ngeen topp ma bu ma fi kenn fonto ah. je ne veux pas entendre aujourd'hui ici à yawmal qiyama quelqu'un quelque personne que ce soit quelque jinn que ce soit mu ñëw fii bi ma wax naan ma yawa voilà dama leen a ngeen topp ma c'est fini waaye gëdd gaa yi foofu gaa yi gaa yi ne mi ana de mu ngoog wa ma ya'duhum ash-shaytaanu illa bu al alquran nee na wama ya'idu humu shaytaan ah shaytaane ne digul nit ñi ak jinne yi ko topp lu dul ay ay lori ay ay wori neen illusion neen sarabum biqi'a tax yaxsabuhu dham'anu ma'a hatta idha ma ja'atu nag lam yajid shay'an fa wajada 'indahu léegi nag mu matal ko payam mooy nuage la rek mirage mirage léegi kon euh, yàlla na buur yàlla def daal bu ñuy ànd ku man di doon buur yàlla kese tax xoola Seydina Tufayl mu ne xaritam bi mu gis ko ci gént mooy génn àddina kooram a ngi feneen mu ngi mais lii mais seen ruux ñu ngi gisante allahu akbar mu gis ko ci gént ne ko mais ma fa'ala te gis nga liñ doon waxtaani mooy ci yàlla allah mais ne ko waa buur yàlla lan la la def lan la borom bi noo mujjee moom fa qaala mu ne ghafara lii bi hijrati ila nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne ma de buur yàlla di damaa jéggal ndax hein jaare ko ci sama mooy ci buur yàlla moo ma jéggal ci mbaaxam kese waaye jaare ko ci lan li nga xamante ni mooy gàddaay gi ma gàddaay jëm ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam waaw dañu gàddaay dem moom ca xare ba ba mu kiiwee sonn ñu gaañ ko ci la dagg loxo yi ngir moom ne ça va soulager mu fi jaare fa faatu fa qaala nag léegi mu ne ko mais ma sha'nu yadayka mu gis loxoom yi daal gis ne waa ji ci xaal bu rafet lu ko gis mais sauf que gis na ne loxoom yi amul loxo yi quoi mu ne ko mais ma sha'nu yadayka sa borom jéggal na la ndax gàddaay gi nga gàddaay ci yonent bi alayhi salaam mooy xoolal waxu ko sa boroom neewul jéggal na ma parce que sama julli ya parce que sama woor ya parce que sama lii ya mais moo tax buur yàlla dina la jéggal ndax benn action boo def waaw parce que ki dagg léppam ngir yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy yooyu yépp duggaale ni ci biir waaw julli yaag koor yaag yépp mu jégg mu jéggal ko ndax gàddaay gi mu gàddaay jëm ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu nit dañoo war di gàddaay fu ñu war di tollu ji jëm ci yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw nu nu koy defee lan la ñuy gàddaay ci yonent bi alayhi salaam moom waxoon na ko al muhaajiru man hajara maa ki nga xam ne moo gàddaay mooy ki gàddaay li yàlla tere mooy yow sa gàddaay mooy na nga fexe ba bu la yàlla subhaanahu wa gis mukk ci loo xam ne neexu ko waaw loo xam ne gërëmu ko loolu nag buñ la ko waxee mooy kon ni lay gis fi mu gërëm kepp fi yonent bi aleyhi salaatu salaam jàngale yow ci yu baax yooyu nañ la ciy gis ku nekk ci loolu kooku moo gàddaay gàddaay na yu bon yi bàyyi leen fële nekk ci yu baax yi te fës yéene wu cee teggi tànkam maadaamati samaawaatu wal bi idnillah ren du deñ di ci teg tànkam du fekk asamaan suuf yee ngi am ci ndimbalul borom bi subhaanahu kon nag mu ne ko mais ma sha'nu yadayk waaw lan moo tax sa loxo yi moom ma gis ko moom moom bokk moom ni mel nii nag qaala mu ne ko qiila lan yuslaha minka maa afsadta min nafsi nee na ñu ne waaji ne ko c'est que dañ maa wax que ni li nga yàqal ci sa bopp loo xam ne buur yàlla la ko defal sa yaram nga yàq ko buur yàlla nee na man duma ko réparer waaw man duma ko réparer mooy dañ ma njëkkante ci sa bopp ba dagg say loxo naa la jéggal lépp waaye say loxo moom ma bàyyi ko noonu ndax yaa ko dagg waaw akbar ah. nee na fa qassaha tufaylu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam sayyidna tufaylu bi mu yeewoo radiyallahu anhu dem ci yonent bi alayhi ko gént gi moo tax nettali gént lu am solo mooy danga koy nettali nag koo xam ne yow bon dina ci man dara mooy am nga ci moom njort wala am nga ci moom xam xam nga ne moom man na la cee yee man na la cee man na la ko firil wala boog man na la ci jox ay ay ay indice yoo xam ne yow li nga xam ni nga gént na la mais bul def fu nekk rek nga dem naan fa way lii laa gént temps bu nekk mu dem nag di la dugal ci problème yu nekk naan la gént googu lii lay tekki alors que loolu du dëgg dalaa bëgg bokk ci ñi nga xam ne ñoom la def ngeen nekk ay client fidèle ngir lu muy mën a ronkate ci yéen xaalis ci yow xaalis kaasu ne waaw yeneen time alay saab saab moo tax gént dafa am solo gaa yi foog ne gént ci nubu wala bokk waaw parce que ci nubu waaw léegi nag euh, mu ne yonent ma mu dem wax ko yonent moo tax yonent ma lay saasaan du doon xëy léeg-léeg ñu julli ba pare ak saxaaba yi radiyallahu anhu ñu toog muy laaj ana kan moo gént bi ak lan la gént léeg-léeg gaa yi ñoom ñu nettali léeg-léeg moom tamit mooy nettali gént ñu gént gisoon nañ ba muy nettali naan dafa gisoon ñuy naan meew moom muy naan meew naana naan ba mbir yi daanaka dafa naan ba mbir yi dafa naana naana naan ba màndi léegi nag mu dal di jël la ca des jox ko Seydina Umar ibn al-Khattab waaw mun ñu ne ko maa awaltahu ñu ne ko yeneen ma lay sa sa gént gi loo ko interprété mu ne al ilm loolu mooy xam-xam Allahu akbar moom ni fees dell ak xam-xam di ndayo xam-xam ba mu paree ci kaas bi ku mu ko jox Seydina Umar faqihu sahaaba radiyallahu anhum al muhaddas allah allah kon mu ne yeneen mi alei saatu salaam nag ne yeneen mi alei saatu salaam bi ko Seydina Tufayli nettalee ne a ah, ah sama mbokk mi faatu ci xare mi gaañuwoon woon ci xare bi far daggoon loxo yi jaare fa faatu gis naa ko biig gént gént naa ko mu nettali ko li li lim ko wax ak lim ko wax li ko xarit bi wax ku ne loxo mi daal moom moom la liggéeyul moom lañ deful dara léegi ndax dañ ne ko kenn du la ñun man duma lool mooy boroom beeg koy wax à travers malaaka wala direct waaw Euh, azza wa jalla yonent saa alei satu salaam bi ko Seydina Tufayl waxee mu ne allahumma wali yadayhi faghfir rafa'a yadayhi kii la li mooy si laal mu dafa yëkkati loxo yi tàllal fi mu ko ko mu yëkkati loxo yi ne allahumma allah wali yadayhi faghfir ñaari loxoom yi moom moomu tamit boole ko ci jéggal gi nga jéggal gi nga ko jéggal ndax gàddaay ji mu gàddaay ci man kon nag jéggalal ko loxo yooyu après bi ñu ko gisaatee dafa gisaat loxo yi lépp nekkaat voilà léegi sauf ko fii li ñu fi soxloon mooy rafa'a yadayhi mu yëgati loxo mi ne allahumma wali fa faghfir buur yàlla ñeel loxo yi tamit jéggal kon leer na am leeru mu ngi noonu kon ñaan yëkkati loxo beneen a ngoogu ci ñaan en dehors de julli loolu sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne wa an Ali radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala jaa'at imra'atu al-Walid ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tashku ilayhi zawjaha waaw annahu yadribuha mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib Abu Turaab radiyallahu anhu Abu Shurafa Seydina Ali ibn Abi Taalib Allah asadullahi alxaalibi abu turaab sayidu shurafa wa abu shurafa mooy bàyyi shérif yi ndax mooy <laughs> moo doon denc euh, dogu yonent bi alayhi salaatu wassalaam inna fatimata radiyallahu anha bid'atun minni allah allah moom dogu yonent bi alayhi salaatu wassalaam hu ta sayyidatu fatima sayyidatu nisaa'il aalamiin mooy sangu jigéen ñépp ndax bid'a la ci julli ci yonent mi alayhi salaatu salaam doggit la ci moom allah te mooy maamu shérif yi voilà ah, mu ne dafa am soxnaay alwalid dafa ñëw ci yonent mi salaam doon ko jàmbat jëkkëram ji ne du koy dóor léegi nag ci fin bi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam fekk dafa ñëw wax ko ko mu ne ko demal nga wax ko kayite ko kiiti <laughs> loolu mooy nga wax ko lii ak lii quoi mooy wax bëggul dugg tamit ci secret yooyu yonent ma la saar sam waxoon ndax du loolu mooy li nga xam ne mooy objectif bi ndaw si demaan ñëwaat ne ko moom de continuer na ma di ma dóor mu ne ko waat demal nga wax ko kayite ko kiite <laughs> kayite ko kiite <laughs> lii wax ko lii mu ne mu demaan ñëwaat ne ko mu ngi mooy dóor nee na yonent saar salaam dal euh, daldi euh, yëkkati loxo yi fa rafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaday fa qaala yadahu fa qaala allahumma alayka bil walid <laughs> yonent ne saa saa yëkkati daal moom buur yàlla maa ngi lay maa ngi buur yàlla waay waay waay waay waay alwalid mii <laughs> mooy ah fexeel def daal lu tax muy di topp ndigal li ma koy dox na ko Euh, yar ci façon mi beneen boo xam ne mooy gën a tar <laughs> euh, mu ne wa na Aïsha loolu lañ ñu fa soxla wa rafaa fa rafaa rasulullahi sallallahu alayhi mu yëgati loxoom di ñaan mu ne waa ana Aïsha te jële nañ ci sit sittatuna Aïsha radiyallahu taala anha ba léegi ah day wane ne yëkkati loxo ci ñaan loolu sunna yonent bi alayhi salaatu salaam la bu ñuy yow miy ñaan wala yow miy déglu sax nga yëkkati nañ fi yoo xam ne ta'ala anha qaalat ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bada dubaahu yad'u li awdi Uthman radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha moom niñ ko gis ci kii bari na de ci kii bi ni euh, xadiis ñëw fii allah allah allah mu ne gis ne lan an aishata radiyallahu anha annaha qaalat ra'aytu rasulallah mu ne gis naa yonent ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallama gis naa ko mu yëkkati loxoom yi rafi'an yadayhi mu ci loxo yi waaw yëgati leen ci kaw ba ni nga xamante ne nii ah, ad-dab mu ne xatta badaa dabaahu ad-dab mooy li nga xam ne entre poqataan bi ak digg doole ji liñ naan doole ji mooy loxo bi fiñ naan doole ji ah <laughs> ci kawam waaw loolu mooy daba waaw euh, ad-dab' mu ne mu dafa yëkkati loxoom di ñaan nee na gis naa ko mu yëkkati loxo yi balool di feeñ ci moom mooy kon yére yi wàcc mooy ndax longue manche day wàcc bi mu yëkkatee loxo yi mu wàcc ba ni foofu di feeñ mooy diggu doole yi dañ naan doole yi <laughs> yad'u li awdi Usmaan radiyallahu di ñaan ngir Seydina Usmaan daal di dellu si loolu day sulhul Hudaybiya Seydina Usmaan ba ne gaa mag kidnappé nañu wa an Muhammad radiyallahu anhu wa Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi radiyallahu anhu annahu qaala moom mii nag du saxaaba de waaw taabi'i la mu ne axbaranii nettali na ma xabaare na ma man ra'a ar-rasuula man ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yad'u 'inda ahjaari al-bayt baasitan kaffayhi wala lum def ak zayt wala baasitan kaffayhi ah mu ne nettali na ma ki nga xamante ne ku gis yonent mi alayhi salaatu salaam lii nii lu dëgër la mooy wa rajulin bu ab taabi'i bu wér ne man ki ma nettali ab saxaaba la mais xaw ma ko wala fàtte naa ko wa an rajulin sahiba comme wa Humayd ibn Abdirrahman al-Himyari xadis mi ne ci Bulughul Maram wa an rajulin sahiba rasul nabiyya sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nahaa an yamtashita ahaduna kulla yawm wa an yabula fi mughtasalihi wa an yaxtasila rajulu min fadli lmarati aw lmaratu min fadli rajuli wal yaxtarifa jamia mu ne yeneen baaye saar saam dane dañoo tere ku dafa tere ci ñun kuy kuy tous les jours <laughs> an yantashita ahaduna kulla yawm kulla yawm parce que loolu min fi'li nisa góor goo xam ne jour bu ne mooy mooy dem ci bëppal quoi xam nga ummatun wasata lañ moo tax di peñawu tout le temps tout le temps loolu du sunna ah. waaw di toppatoo sa karaw sunna la mais nag tout le temps tout le temps nga ne ci loolu yonent ma lay am da ko doon tere waaw waaw mooy des fois benn nga toog benn jour boo xam ne da ngay bàyyi noonu comme ça pour loolu ngir doxal sunna mais li ëpp mooy da nga koo war bi toppatoo nag voilà doo bàyyi mu cuqaaral noonu ngay ngay avancer di jaay naan naha rasulullahi naha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an namtashita kulla yawm ci jublu mooy koo xam ne parce que loolu mooy koo xam ne day mujj moom apparence am kese lay lay toppatoo ba yu ëpp doole fokk di ko rëcc am na yoo xam dañoo paranoo ci yooyu moo tax laata ñuy génn mbokk nisaa uy ak ñoo ci ay <laughs> ñoom moom bala ñoo génn laay moo tax bu seetu egg yi may tooñ leen leen tooña léeg naan leen yénde bu seetu bu seetu existewul woon di di ngeen ko di ngeen ko créer xanaa <laughs> waaw nu ne dinañu ko def xam nga loolu bu ëppee nag bay moo tax rendez bu ñu am boo moywul dinañ ko tardé dinañ tardé daayira dinañ tardé gàmm ba dinañu tardé conférence ba dinañ tardé dars ba dinañ tardé yu am solo yépp waaw ndax lan parce que dañu doon toppatoo seenu taar ak yooyu nga xam ne walla iyaazu billaah dañ leen waxoon sax bu ngeen toogee seen kër ngeen koy def booy génn correctal rek waaw mais duñu ko def de moo tax ku ci solo ba kii ba jekk sa doom ne yaay foo jëm waaw kenn manu ci dara gone yi ñoom ci seen làmmiñ yi la dëgg yi fëlee mu ne kon ndax nii am na ku ma nettali man koo xam ne raa kon da doon tere ku kuy peñaw tous les jours ak koo xam ne day saw fi muy day tuur ndox di mbéewal fi nga xam ne moom ngay sangoo moo tax ci xadiis sayna Abdallah ibn Muwaffal al mu ne ndax li ëpp ci was waswaas yi ah foofu lay jóge mooy jax-jaxal yi waaw mu tere it yonent mi salaam góor guy sangu ci ndesatal jigéen ak jigéen guy sangu ci ndesatul góor waaye nañuy asandoo voilà xadis boobu suñu sëriñ leeraloon na ko ci bulughul maram fathul hakim al allam lima fi bulughil marami min al fawaid wal ahkam anhu léegi kon kii eh, kon boo gisee axbarani man ra'a an nabiyya sallallahu alayhi wa lool loolu loolu dëgër na nga ne ma lu tax muy dëgër waaw yow yow kii kenn da koo xam ku gis yonent bi alei salatua salaam nettali nag léegi yow nga ne baax na nañu la si si si si si baax na parce que lu tax parce que as kulluhum adlun waaw bu la neexee nga ne kulluhum adlun bu la neexee nga ne kulluhum udul ndax saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñépp wóor bu yàllaa leen wóoral ndax buur yàlla moo ne inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin buur yàlla du gërëm mukk ay nit ñaa ngaa xam ne ñoom ay ñu génn topp lañ te moo ne laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta ash-shajara mooy kii na waaw muhammadun rasulullah walladhina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa baynahum taraahum ruk'an sujjadan yabtaghuuna fadlan min allah wa ridwaana wa yansuruuna allah wa rasuulahu allahu akbar banam jeexe mooy ñooñ ñoo laq gërëmu borom bi kon ba leen borom bi gërëmee mooy bu ñu wóorul woon du leen gërëm léegi kon moo tax buñ ne moom nga tudd seen tur ak nga ñàkk koo tudd moom kay mooy ki nettali ba ci kooku kooku ñooñu la seet mais bu ñoo ñëpp wéree mooy jeex na nga ne woon Seyna Abu Bakar la wala nga ne woon benn waay la ci saxaaba yi benn la waaw ci côté boobu côté dëgëraay benn la léegi nag bu dee Seyna Abu Bakar loolu dalay may booy boo xamee tur bi radiyallahu anhu dalay may nag ay njàngat ak ay piste yoo xam ne yow ci xadis bi dalay leeral yeneen acte yoo xam ne xadis bi day définir acte yooyu parce que imaginer ngeen baal ma de mooy xaw a sori tuuti mais yi ay nukat la ay ay kii la yoo xam ne ci wàllu xam-xamu xadis dafa am solo ak surtout côté diraaya bi côté xam-xamu xadis diraaya mooy xam bi ci biir mooy dafa bokk ci lay dimbali ngir nga xam àtte bi est-ce que dañ koo folli ak ban moo jiitu ban moo jiitu ci ñaari àtte yoo xam ne dañoo ci biti ñii li ñuy wane mooy dafa contradictoire mooy bii day wax lii beneen bi di wax le contraire bu dee ne xadiis yooyu yëpp an rajulin rek lañ ko jële ci saxaaba yi radiyallahu bu nekk wér na bu fekk ñi ci suuf wér mais lool day tax mbir mi doo xam ban ngay nootal ci kaw ban bu dee ne surtout bu dee ne manoo leen a boole alors ko bu la nee xadiis bi de euh, diwa ko nettali woon xam nga loolu moo dal waa exemple xoola <laughs> est-ce que góor bu jël loxoom mooy tenq yi fi feeñ ci biir laal awraam day yàq jàpp wala déet hein xanafi yi rahmatullah alayhi dañ ne la yàqul jàpp fen fu ngeen ko teg ñu ne parce que xadiisu yow tudd nga ko fi semaine bay paas Talq ibn Ali al-Hanafi radiyallahu ta'ala anhu yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu ñëwee defoon nga tarjamaam si ou non si defoon naa ko du du traité na wu ma yi si traité naa ko kay waaw kay kon nag dëgg kon nag ñun waxaatal wax wa aywa léegi waxaatal ñun xanafiya yi léegi ñun li ñu wax ay waxaatal insha allah jazakallahu xayran ma ne waa yéen de euh, euh, di wax sous votre euh, contrôle rahmatullahi aleykum ya ulama al yéen da ngeen ne loolu yàqul jàpp waaw góor gu laal awram loolu ak loolu yàqul jàpp léegi waxal waxal waxal suñu dalil insha allah léegi waa ma ne waaw yéen seen dalil moo doon xadiis sayna talq bi ñu waxoon sànq waaw ah, kay lan la waxoon waaw ah, kay yonent bi alei salaatu dafa ñëw laaj ko ah masala boobu yonent ne ko loolu innama hiya wala huwa bid'atun minka ko mais sa sa sa kii sa sa awra hmm, sa pëy mais dog la rek ci yow comme sa tànk bi ne man sa loxo bi sa lool mooy est-ce que laal sa tànk day tax sa njàpp toj déedéet laal sa loxo day tax sa njàpp jot déedéet laal sa awra kon loolu taxul sa njàpp jot ndax du toj njàpp parce que benn cër la rek ci ci ci yow. waaw kay jazaakallaahu xayran qad zakarta euh, euh, dalilan léegi ma ne xoolal mooy exemple kon benn gox beneen côté bi muy waxu waxu waa jumhur ñu ne sii dont les Maliki rahmatullah alayhi ñu ne non si day toj njàpp kay day toj njàpp ma ne loolu day toj njàpp nit ku laal awraam góor góor la ñuy wax ku laal awraam dangay sa kii day euh, day toj ñu ne leen fu ngeen ko toj ñu ne xadiisu Busra bi radiyallahu anha daanee yonent bi salaam moo ne lan moo ne lan man massa zakarahu falyatawadda képp koo xam ne dafa laal pëyam na na jàppi léegi fii nii ci liñ doon wax ba lan lañu findil mooy li tax waa jumhur waa jumhur dañ ne yéen xanafiya yi rahmatullah alayhim ñun d'accord nañ xadiis bi ngeen wax amul jam-jam de wér na de mais sauf que yéen loolu xadiis bi ci boppam dangeen ngeen ko waroon a seetaan bu baax yéen xadiis bi am ngeen ko Seydina Talq ibn Ali radiyallahu anhu nee na damaa dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam fekk muy lan muy tabax jàkkaam yi Medina kon nga kon yéen lool waa jumhuur ne ne nag kon loolu day wane ni yéen loolu mooy début hijra bi ca la ñëwoon fekk yonent bi alayhi salaatu salaam di tabax jàkkaam yi ca la ko laajoon loolu alors que xadiisu Busra bii nii dañuy xam ne moo gën a moo moo moo mujj kon nag looloo tax ñun d'accord nañ ne seen xadiis bi gis na mais nag seen xadiis boobu dañ koo folli xanafiya yi ñoom gisuwuñ ko ah non non non folli fan mu am ñeneen mooy comme lu mel nii mooy exemple bi ñu waxoon am na rek ñu ne non non c'est que ñaar yépp mën nañ leen a boole mooy ne dañ ko leen rek la dañuy sib mooy nit ki dañuy sopp lool mu jàppi waaw loolu kese la mooy man naa mooy pas li xale fi wax ne dara newu ci mooy dañuy sikku ko laal nag fekk boo amee jàpp mais bon mooy du ko ñu obligé tamit naan ko demal jàpp yi waaw mais daal bu ko defee bon def na li gën mais nag bon nekkuñu ba na ba ba naan ko waa ji sa jàpp toj na nag bon loolu mais léegi exemple bi mooy le fait que ñu xam ne Talq ibn Ali moom ba mu fi yoon ñëw. radiyallahu ta'ala anhu boobu mooy ba ñuy def defar jàkke ñu ne kon bii mooy noot moo tax côté tur yi loolu la ñuy ak xadis bu xam ne Seyna Abu Dar moo ko solo surtout mu ne Makka la woon Seyna Abu Hurayra solo contraire bi dañuy xam ne kon bii moo mujj parce que Seyna Abu Dar moom ne woon na Makka ba yonent ba ne sax saam doon woote bañ ko fa daan duma foofule muy dunde Zamzam waaw sharabu <laughs> sharaabu zamzam góog gële mu doon naan shifaa'u suqmin wa ta'aamu euh, day day sharaabu kii la shifaa'u suqm day faj feebar te tamit day naan day day day day reggal ki ciy naan waaw ki xiif mooy bu doon ne dane Makka la Seydina Abu Hurayra wax ko dañuy xam ne Seydina Abu Hurayra trois ans avant génn ko yonente mi alei satu salaam àddina li ñëw kon dañuy xam ne kon bu àtte boobu moo mujj léegi kon li ñu soxla woon fii mooy axbarani man ra nabiyya ki nga xam ne gis na yonente mi alei satu salaam kenn ci sahaaba yi radiyallahu moo nettali Seydina Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi radiyallahu anhu mu ne raa mu ne gis na an nabiyya yonente mi alei satu salaam waajooju yad'u 'inda ahjaari albayti wala euh, parce que taban bi dama foog ne moo ki ahjaarul bayti baasitan kaffayhi mu ne yeneen time alay sarsam parce que euh, bu dee kii xam naa daa am lu ci effacé bu zayt la def mais san euh, ne peut pas être ça bayt la war doon mu ne gis na yonent bi aleyhi salaatu salaam en tout cas li ñu soxla woon mooy mu gis na yonent bi aleyhi salaatu salaam yad'u muy ñaan ca xeer yoo yële baasitan tàllal kaffayhi ñaari tenqam yi mooy tàllal loxom di ñaan mu ne wa nabi Uthman annahu qaala kaana Umaru radiyallahu anhu yarfa'u yadayhi fil qunuuti wa 'anil aswadi anna ibna Mas'ud radiyallahu kaana yarfa'u yadayhi fil qunuut mu ne beneen ba léegi imaam an-Nawawi ci Sharhul Muhazzab bu imaam al-imaam Abu Isaaq ash-Shiraazi al-Majmuu'a mu ne kaana Umar mu jëlit Seydina Abu Usmaan an-Nahdi doon nañ ko jotaa bi weesu mu ne Seydina Umar di nekkoon na du wax ne doon yëgati ay loxoom ci xunun mu ne jëlee nañ ca Al-Aswad nga ne lii nag moom bokkul rek liñ doon wax yow biir biti julli lañ mu ne may naa la loolu waani Al-Aswad mu Al-Aswad ibn Yaziid an-Naxa'i gandum taalib imaam Mas'ud anna ibn Mas'ud moom it muxadram la woon anna ibn kana ibn Abd muy Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma kaana yarfa'u yadayhi fil qunut moom it bu doon qunut da doon ci biir julli ñaan ngay def ci biir julli da doon yëkkati loxoom imaam al al al al al al Haafiz an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne mu ne hadihi l ahadith min xaditi aisha waaw mu ne xadis yii nii min xaditi aisha ila axiriha rawaha al buxaariyu fii mu ne xoola hadihi l ahadisu min xaditi aishata innama ana basharun fala tu'aqibni ila axiriha rawaha al buxaariyu fi kitaabi raf'il yadayni bi asaaniida saxiixa voilà summa qaala fi axiriha hadihi al ahaditu saxihatun an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabihi waaw wa fi l masalati ahadithun kathiratun ghayra ma ghayr ahadithun kathiratun ghayru ma dhakartuhu wa fi ma dhakartuhu kifaya wal maqsudu an ya'lama anna man idda'a hasra al mawadi' allati waradat al ahadithu bi rafin fiiha fa huwa xaalitun xalatan faaxichan wallahu taala alam mu ne hadi l ahadith léegi kon fi mu jeexale mooy xadis seydna abdullah seydna omar ak seydna abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu ma teloo ci qunut léegi foofu la yem imaam an-Nawawi yi mu tudd ci xadis yi ci al-Minhaj ci Majmu' mu ngi ko indee nag mu ne hadi l ahadith mu ne gis nga xadis yi min xadiisi Aïcha à partir de xadiis sayyidatu Aïcha bi mooy bi naan innama ana basharun fala tu'aqibni moom lañ mujjee rappelé non bi ñuy tàmbali sànq bu ma conséquence al ayyuma rajulin est-ce que yaa ngi fàttali ko lool moom lañ moom lañ mujjee woon gis ci jataay bii weesu te début bi moom lañ ne mooy dernier xadiis bi nga xam ne moom lañ gisoon mu ne à partir de xadiis boobu. ba mu jeexe ba ni ñu jeexale ci xadiis Seydina Umar ak Seydina Abdallah ibn Mas'ud mu ne xadiis yi yépp rawaah al Buxaari kan mooy imaam al Buxaari imaam Muhammad ibn ibn Ibrahim ibn al Mughira ibn Bardizbah al Ju'fi mu ne yii yépp moom soloo na ko imaam al Buxaari soloo na ko fan la ko soloo yaa imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne soloo na ko ci ah kitaabi raf'il yadayni téere bi mu def ci raf'il yadayni yëkkati ñaari loxo bi asaaniida saxiixa ci ay san ay ay sanad yoo xam ne nag yu wér lañu waaw hein yu wér lañu oh, mais li muy wax nii nga ne ma ah, ah, ah. kitaabu loolu xam nga kii imaam an yi li muy wax nii mooy kii bi en tout cas parce que imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi dafa bind ak téere boo xam ne raf'ul yadayni mi fi salaa mais ci al adabul mufrad amaana imaam an loolu lay wax voilà amaana loolu lay wax ndax al adabul mufrad foofu dafa def bunt boo xam ne moom imaam al Buxaari mooy moo ko bind imaam al Buxaari boroom saxiix bi dafa bind beneen téere eh, boo xam ne adabul mufrad ci téerew dafa def baabu rafal ay fi du'a bunta ngi di wax ci yëkkati loxo ci ñaan xoola imaam Buxaari lim def bi mu ko indee xadiis bi mu njëkk a indi hein mu ne euh, bon xaddatanaa Ibrahim ibn al-Mundhir qaala xaddatanaa Muhammad ibn Fulayh qaala axbaranii abii an Abi Nu'aym wa huwa Wahb qaala ra'aytu ibn Umar wa ibn Zubayr yad'uwaani yudiraani biraahilatayni ala al-wajh bon mu indi xadiis boobu xam nga boobu mursal la moo indi ba bon ci saxaaba yi la yem laa bëgg a wax léegi mu indi xadis boo xam ne nag daf ko yóbbu ba ci sayyidatu Aïsha mu ne zaama waaw mu ne haddathana Musaddad ibn Musarhad waaw mu ne euh, an Aïsha mu jaar Ikrima ba sayyidatu Aïsha mu ne zaama annahu sami'a minhu annaha ra'at annabiyya yad'u rafi'an yadayhi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu innama ana basharun fala tu'aqibni ayyuma rajulin minal mu'minina ahdaytu aw shatamtu fala tu'aqibni du gis nañ lool voilà mu ne beneen xadis mu ndiwaat beneen xadis wala dañuy citer xadis yi indi imaam al-Bukhari noonu mooy yooyu imaam an-Nawawi doon wax mu ne mu ndiwaat beneen ci Seydina Abu Hurayra mu ne qadima Tufayl ibn Amr ad-Dawsi ala rasulillah mooy bu Seydina Tufayl ibn Amr bi ñu la waxoon ne la Seydina Abu Hurayra mooy bi mu naan waa Daws dañoo mooy yàlla ñaanal fadullah alayha waxoon nañ la lool mu ne allahumma mu nee na fastaqbala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alqibla wa rafa'a yadayhi fa dhanna an-naasu annahu yad'u alayhim fa qaala allahumma ihdi Dawsan wa'ti bihim voilà xam nga gis nañ lii mu ne yeneen tubaab yi sax sant xadiis yi mu ngi saxiixay ni eh? imaam al-Buxaari na ko ci fii nii eh, eh, baabu rafa'il aydi fi du'aa mu ne yonent ma lay sarsam bi ko Tufayl ibn Amr ad-Dawsi ñëwee wax loolu yonent ma lay sarsam waa Dawsi dañoo mooy yàlla ba pare bañ a dugg ci diina ji kon nag ñaanal yàlla seen kaw ñaan leen yàlla nee na yonent ma lay sarsam daal di jublu euh, kii bi penku kii bi xibla bi ba nit ñi yëkkati loxoom yi ba nit ñi jàpp ne day ñaan seen kaw mu ne allahumma buur yàlla di Dawsan yàlla na nga gindi waa Dawsi bi tibihim nga ni leen mu léegi mu indi beneen moom moom albikandi albuxaari albikandi walla albakandi mu ne axbarana ismail ibn jaafar mooy sëriñam boobu ah, léegi mu jële ko ci kan an anas seydina anas mu ne qaxatal mataru aaman fa qaama ba'dul muslimiina ilaa nabi yawmal jumaa fa qaala yaa rasuulallah qaxatal matar wa ajdabatil ard wa halakal maa fa rafa'a yadayhi wa maa yuraa fi samaa'i min saxaaba fa madda yadayhi hattaa ra'at bayaadu ibtayhi hatta ra'aytu bayaada ibtayhi yastasqa yastasqa Allah fama sallayna al-jumu'a hatta ahamma ash-shaab ash-shaab al-qariib ad-daar ar-rujuu'a ilaa ahlihi fadaamat jumu'a falamma kaanat al-jumu'atu allatii taliihaa faqaala yaa rasuulallah tahaddamat al-buyuut wahtabisa ar-rukbaan fatabassama li-sur'ati malaalati ibni aadama wa qaala biyadihi allahumma hawaalanaa wa laa alaynaa fatakashata fatasha fatakashatat anil madina mooy xadis bi gisoon nañ ko mooy xadis Seydina Anas bi nga xam ne moo doon wax bi kaw kaw bi ñuy fekk yonente mi aleye sat salaam daal di muy xutba mu ñaan ba taw bu ñëwaat léegi xoola beneen xadis bi mu ne moom haddathana Abu Awaana Abu Awaana an Simaak ibn Harb an Ikrima Ikrima mu jëlee ci Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne am naa ra'at annabi sallallahu alayhi wa sallam yad'u rafi'an yadayhi yëkkati loxoom yi yaqulu na allahumma innama ana bashar fala tu'aqibni ayyuma rajulin minal mu'minina adaytu ashatan fala tu'aqibni loolu gis nañ ko sànq mu ne moom moom Seydina Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari ca Adabul Mufrad haddathana Arim Arim ngo qaala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd Allah Hammad ibn Zayd ibn Dirham qaala mu ne haddathana Hajjaj as-Sawwaf an Abi Zubayr Muhammad ibn Muslim ibnu ak ibnu Tudrus an Jaabir mu jële ci sëriñ na Seydina Jaabir anna Tufayl ibn Amr waaw qaala hal fi hisnin hasin hisnin wa mana daws gis nga loolu mooy biñ gisoon sànk mooy yu ñëwee naan ko ndax bëggoo foo xam ne ku kii la ah bay nettali xaritam bi nga xam ne dafa kii woon waaw daggoon loxo yi waaw ndax bi mu kiiwee feebar bi jàpp ko lool mu daal di jël ab ciseau jaaru ciseau dagg loxo yi waaw fa maata mu génn àddina mu gis ko ci lii mu ne ko duñu raf ñu defar inna la nuslihu minka ma afsadta min yadayk xadiis boobu gisoon nañ ko kon sànq imaam al-Buxaari mu ne haddathana Abu Ma'mar qaala haddathana Abdul Waarisi qaala haddathana Abdul Aziz ibn Suhayb an Anas ibn Maalik annahu qaala radiyallahu anil jamii' kaana rasulullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yata'awwadu yaqul allahumma inni a'udhu bika min al gisuñu ko woon da doon mu ne Seyna Anas masoon nañ ko fi tudd yonent mi alayhi salaatu salaam da doon bi ñuy wax ci wàllu liy yóbbu bor voilà bor ñaan boo xam ne day tax sa bor yi faju mu ne yeneen ci ma lay saar saam da doon yataawadu da doon def isti'aaz waaw mooy di làqu ci yàlla yàllaahumma inni a'uudu bika moo ngi làqu ci yow di làqu lan minal kasali tàyyel paresse boo bëggee say bor di fayu bokk na ci ñaan yi te ñaan yi nañ la fiqhu du'a mooy gis nga ñaan buur yàlla dàqal la paresse mooy yow it il faut nga nekk di yëngu tamit wa a'uudu bika minal jubni waaw ak ak ak tàppet wa ragal wa a'udhu bika minal harami mooy yenn nag mage yi nga xam da ngay dem ba dootoo gaa yi ñépp ay bëgg nga faatu te yow malal too dara lépp rek nga ko mënal wa a'udhu bika minal buxli ma lay jéggalu ci yow li nga xam ne mooy ak nay allahumma a'udhu bika minal buxli wal minal ajzi wal kasal wal buxli wal jubni wa dal'i dayni wa ghalabati rijal walla boobu mooy bu dayni mu ne haddathana beneen kii bu mu indi xalifatu bnu xayaat imaam al buxaari xalifatu bnu xayaat mooy kan boroom boroom boroom boroom taarix bi qaala sëriñam la xalifatu bnu xayaat qaala haddathana kasiir bnu hisham qaala haddathana ja'far an yaziid bnu al-asam an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala allahu azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi abdi wa ana ma'ahu idha da'aani mooy xadiis bu siiw boobu imaam al buxaari nag yi la indi kanta kon imaam yii nii da gis ne kon kii li muy wax imaam an-Nawawi kon du nekk fii voilà léegi mu ne kon wuñ delluwaatee loolu dama bëggoon a di al adabul ci bunt boobu kanta imaam an kon li mu doon wax sànk mu ne kon gis nga xadiis yi fa hadihi al ahadith hadihi min hadith Aïsha tàmbalee ci hadith sayyidatu Aïsha ah radiyallahu anha innama ana basharun fala tu'aqibni man de mooy xadis bi ñu gisoon bi ñuy tudd li imaam an indi te moom lañ mujj woon gis ci jotaay bi weesu mu ne man yonent man yonent ma lay saar saam mbindeef laa fala tu'aqibni yal na bu ma conséquence ba ba nii muy jeexe ci xadis yi mujjee tudd muy Seydina Omar ak Seydina Abu Abdallah ibn Mas'ud ibn Ummi Abd radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne yooyu yépp imaam al Buxaari yi soloo na leen ci sanad yoo xam ne fii kitaabi raf'il